a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliina wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du suuratul hadiid suuratul hadiid al hadiid mooy ah, le fer mooy weñ weñ voilà fer mooy hadid mm. Mm. force bi ci ne mm. xam nga monde bi ku la gën a dominer daanaka moo lay bu dee côté matériel moo lay raw ah, ku la ko gën a ah. dominer rek ah. moo la ko gën la ko xoolal ndax fer yàlla da def ni daanaka li nit ñi soxla lu ci bari dañuy soxla fer ngir def bâtiment koy tabax dangay soxla fer mm. waaye bu dee surtout suñu jamono léegi ak jamono yu bees yi mm. xam nga ligne de train xalaatoo ko sans sans sans waaye euh, yu bari la mm-hmm. mooy daanaka matériel yi ngay gis yépp presque amul dara néew na gis boo xam ne amul fer te nag la amee doole. mu ne wajaal la avion yeeg transport yeeg tout yëpp c'est gis nga lépp fer dañ ko ciy soxla. léegi la commencer di xalaat recyclé yi nga xam ne ay produits yoo xam ne sans. Mm-hmm. mais du ci ñàkk fu mu jaar dina ci am. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. tur boobu nag mu ngi ci biir saar bi. ci tur bi jóge mu ne wa anzalna alxadiida ñu wàcce feer yàlla ne maa wàcce feer maa leen ko tàggatal daal leen koy defal ci àddina bi mu ne fiihi ba'sun shadiidun mm, mm, mm. Uh-uh. mooy ca fin ba côté fin ba foofu la tur boobu jóge suuru saar suuratul xadiidi lan la defal madaniyatun mooy saaru Medina la mu ne wa aayatuha laayaam vingt-huit mooy samaniya euh, wa ishrun mooy vingt-huit ci arab samaniya mooy huit vingt borom bi subhaanahu wa taala ne bismillaahir rahmaanir rahiim ci turu allah mi fees dell ak yërmande ci moom lay tàmbalee te yërmandeem arrahim yërmandeem yaatu ba daj ñépp ak lépp mu ne sabbaxa lillaahi maa fi samaawaati wal ardi wa huwa al aziizul hakiim mu ne sabbaxa sàbbaal na bàkk na soril na bépp wàññeeku wàññeeku baat boobu taxaw nañ ci ci lu yàgg ci saar yu weesu amoon yu sabbixu comme suuratul jumaa sabbaxa suuratul safi ak sabbixisma rabbikal a'la ci suuratul a'la moo tax jarul ñu ciy guddal kon mu ne sabbaxa sàbbal na lillaahi ñeel buur yàlla maa fi samaawaati lépp mbindeef lépp lu nekk ci asamaan rekk mu ngi sàbbal boroomam wal ardi ak lépp lu nekk ci kaw suuf walla ak ci biir suuf mu ngi sàbbal boroom wa huwa buur yàlla moomu ñuy sàbbaal nag al-aziizu mooy ki noot ci nguuram alxakiimu mooy ki nga xamante ne moo xereñ saar bi ñi jànge daara daara yi ni ñuy woowe saar yi bii nii dañ koy woowe sàbbam njool ah, ndax dafa gudd ah. mais ni mu guddee moo gën a gudd saar yi ñu romb yépp te mooy premier euh, bu commencé sabbaxa mooy bi njëkk bi commencé sabbaxa bu dee da ngaa jóge fan baqara di ñëw ah, voilà di ñëw mooy bi nga xam ne ah, moom mooy bi njëkk ah. te dafa gudd moo tax ñu naan ko sàbbam njool ndax guddaay gu mu gudd hmm. kon mu ne buur yàlla moomu nga xam ne lépp lu ci asamaan ak li ci suuf moom lay sàbbaal mu ne lahu ñeel na ko moom mulku samaawaati wal ardi moole moomeeluk asamaan nguuruk asamaan ak suuf moo taxoon mu ne allahumma maalikal mulk tu'til mulka man tashaa wa tanza'ul mulka mimman tashaa mu ne woon allahumma eeyow eh sama borom maa ngi lay woo allahumma yow sama boroom maalikal mulki yow mi nga xam ne yaa moom nguur mu ne moom. ak carte mooy joxe almul ko mooy joxe nguur ku ko neex. waaye tamit mooy xaj nguur nangu ko ci loxo yi ku ko neex. Euh, moo tax ku falu rek dafa fekk mu neex yàlla yàllaa la fal. bu ñépp électeurs yépp ne woon duñ la voteeli te yàlla dogal na yaay falu yaay falu bu électeurs yépp ne woon ne yow lañuy ñuy voteel te yàlla dogalul na yaa war a falu doo falu ndax moom tutil mulka man tasha yow yàlla yaay jox nguur ku la ku la neex képp nga koy jox waaye wa tanzi'ul mulka képp tamit ku ñu folli ndax li gaa yi naan état de grâce ah, ah. nguur gu nekk am na day am loolu état de grâce jamono yoo xam ne booy door a falu vent boobu di ànd ak waa ji ñu fal nga xam ne sondage yépp mu nekk ci kaw ndax kat dafay defagul tamit lu tax ñu koy wéet ñu koy ñu koy bañ a bañ a mu leen di bañ a neex mm. te comme que campagne bi moom ay ay dige rek la fi def ah nit ñi dañuy rêver dañu se permettre de de de de muy état de grâce ngay dem lu muy gën a yàgg nag mbir yi doxul gi gën a metti ñépp di la gën a weddi am na ñoo xam ne seenu dindi yàlla dindi nguur gu muy dindi ci seen loxo noonu la koy jaarale waaye loolu loolu rek du du du du raison bu tax am na ñoo xam ne pourtant seen économie day dox lépp day dox waaye teewul yàlla bu bu ñu defee élection yàlla def ñu fal ñu gañe leen am na ñoo xam ne moom ni ñu nangoo seen nguur mooy coup d'état lañ ko nangu ndax en général nag ñu bari ñu lool di dal mooy noonu lañ jële woon nguur gi ndax kama tadiinu tudaanu ni nga leble rek buñ lay fay lu mel noonu lañ lay fay la proverbe bi di wax naan ku falu jaare ko ci arme périra day moomu day péri passé ko ci ci ay arme voilà comme que arme nga yéege da nga noot gaa yi voilà yow nga piriir ci jaare ko ci yay aat alxuraan nag lu mel noonu nag l'islam da koy jàngale ndax al al al al al al jazaa'u min jinsil amal non seulement waxuma la ci àddina rek mais yàlla bu lay fay ci àddina ak ci àllaaxira lu mel ni li nga jëfoon ci loolu lay jóge waa joo xam ne moom day wër di ngàdd nit ñi rek ak jaaseem agresseur raykatu nit kooku bu mooywul buy dee dañ koy ngàdd jaasi mu xalam ndax noonu lu doon def gaa gaa fay ko lim doon def rek te nag ku bañ yooyu dal la mooy da ngay da ngay ëllëg moo tax buur yàlla lahul mulku moo moom nguur bokk na tamit ci nangu ne yàlla moo nguur mooy ñi mu fi teg nga nangu ne moo leen fi teg ndax am na nit ñoo xam ne nanguwuñu kilifteef ku leen yilif la bañ noo def ñu protester non ñoom pour ñoom daal boo leen dégloo bu baax liñ bëgg mooy ñoom rekk a war a mën a jiite dëkk bi wala kenn waru leen a jiite alors que mbir mi du lool da doon xëccoo nit ñi tànn ko moom tànnuñu la mais jeex na mm. mais nga bëgg fee nekk mu ak lu nekk déedéet. ndax kat buur yàlla nag mooy def lu ko neex te loo man di wax it mooy liñ daa neex yàlla mu am waaye nag lool tekkiwul ne ku fi nekk di def lu ko neex nañu toog rek te naan yàllaa ko dogal déedéet lislaam ne prêche pas le fatalisme l'islam jàngalewul fatalisme déedéet bu ngeen gisee ne defu fi dara ngeen am jamono joo xam ne ci ngeen di renouveler gaay jaare leen ko foofu mu ne kon nag buur yàlla lahu mulku samaawaati wal ardi moom moom moomeelu asamaan ak suuf amul kenn koo xam ne moom gis nañ ko mu ne man nag asamaan maa ko moom nettali ba ba ñuy bi nit ñiy nettali am ñu koy nettali naan buur bi ab dictateur la woon dafa ne architecte bi gën a ci ci dëkk bi la woolu ne ko dama bëgg nga tabaxal ma benn palais boo xam ne diggante asamaan ak suuf lay nekk jox ko ab délai na ko nag boo ko ci parewul ci délai boobu ma dagg sa baat comme que waa ji moom hakim la woon sage la woon mu toog toog xalaat bàyyi ba buur bi woo ñépp ñépp toog mm-hmm. ba nga xam ne léegi nag mu war a wan moom nan lay defe affaire bi te nag délai bi bu jotee buur bi dina ko rey ndax nee na ko defaral ma palais boo xam ne du laal suuf te du nekk na nekk ci diggante mu ne ko ah son altesse comme ni gaa yi wax son auguste seen yooyu <laughs> ah man de man naa laa tabaxal li nga wax waaye nag dama bëgg nga traceel ma plan bi nga dem ba foofu nga duddal ma plan bi bu ko defee ma xam fu nekk fi may teg buur bi xam ne ah, ah am nañu ko nag ndax loolu moom manu ko mu mujj bàyyi ah, waay ndax kooku ah, moom dafa foog ne li ko yàlla mosal ci nguur rek tax na mu féccéer moom moo moom moo leen asamaan ak suuf mm-hmm. Euh, mooy joxe puissance ku ko neex te yàlla nee na wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas nee na lii mooy bés yi ni ngay gis jamono xew ñu jàpp ne diw moom du jeexal mukk ñu foog ne sawaay moom day sax ci nguur gi walla ñoom seen parti duñu fi mësa jóg ñu xëy benn jamono ñépp di leen ba ñu bokk ci parti yi gën suufe alors que ay presque un siècle ñoom ñoo doon diriger kii yàlla ne wa tilkal ay yaamu loolu nag ci fànn yëpp la domaine yëpp ah. bis yi nii la rek hmm. nu daawiluha bay naas yàlla ne maa koy wërale ci diggante nit ñi hmm. ruu buy la rek hmm. léeg-léeg nag côté bi nga xam ne fala bayre nekk ak chance ak alal nekk am fu mu tourné ba àgg ci ay nit ñoom nag bu ñu foogoo ne ruu bi dootul tourné ti ci ñoom lay yem hmm. ñu ñooy amuñu xel hmm. ndax yàlla en tout cas liñ naan li wolof fi naan yàlla mayewul day leble hmm. loolu mooy koo xam ne gëmul yàlla mais boo gëmee yàlla yàlla man da lay may li mu yor doyewu ko dara da koy may ku gëmul yàlla nag mooy ne mayu la ndax yow manoo fee moom dara nit balaa moom dara mooy day jaamu yàlla ba yàlla jox ko ki moom bu tegee sa loxo nag bu boobaa yaa moom moo tax yàlla ñi muy jox mm. kenn bu ci dégg ex mm. ñi nga xam ne ay jaamu yàlla lañ di ko jaamu ba yàlla jox leen dara moo xam xam-xam wala njiit ak yooyu doo leen dégg mukk ñu naan ex mm. moo tax mosoo dégg ñu naan ex sëriñ kii moom kee ngeen gis mu toog ex sëriñ la woon ah, daaw ak daaw jéeg moom moo fi newoon ren jóge na déedéet ndax yàlla moo loolu moo tax boo ko jaaree ci yàlla nag mooy sa nguur du jeex sa nguur du jeex ndax ci am ki dul jeex la moo la jox te ku ku ku dul jeex la bu la joxee bu boobaa li nga yor du jeex mm. moo tax mu ne kon moom moom nguuruk asamaat samaawaati asamaan yi wal ardi ak suuf si yox yi ba léegi day décrire yàlla mi nga xam ne moom la lépp li ci asamaan ak suuf di sàbbal moom mooy kan yi lépp muy jàngale wéetal yàlla di wax ana yàlla mi ñu war a jàmm ci dëgg moom dong mooy kan ginnaaw bi mu waxee ne moomoom nguuru asamaan ak suuf moomeelu asamaan yi ak suuf yi lool rek da moom rekk mu jeex mu ne yox yi buur yàlla mooy dundal wayu miitu mooy rey mooy dundal ñi dund mooy rey ñi dee waaye buur yàlla mooy dundal xol yi mais mooy rey ay xol ba nga xam ne day mujj kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu lan minha al anhaar mu ne moom yàlla moom mooy ki nga xamante ne nii mu ne am na ci xol yi am na xol yoo xam ne buur yàlla day rey xoli boroom yooyu ba ñu mel ni xeer te ndax xeer yi sax am na yoo ci xam ne bu ñu tojee ndox la ñuy génne mais xol xolu doomu aadama bi dem wow wow wow ba xeer wow wow koy tane nga xam ne nit la koo xam ne sensible tul ci dara lu yàllay tere yooyu yoonam new ci lépp lay fule ba pare rusul kenn moo tax yonent woon euh, laa ne képp koo xam ne ruusoo doo ruus defal lu la ne man la lam yastahi na def lu ko neex loolu nag li muy tekki mooy est-ce kon yow defal lu la neex c'est dara du la ju fekk mooy tëkku la mu ngi mel ni euh, parent bu yónni benn doomam ne ko nag xoolal am di euros yi nga dem ci boutique bi nga jëndal ma fa ci boulanger bi nga jëndal ma fa 5 baguettes mbo na ko réeral nag est-ce que xale bi day comprendre ne le fait que ñu ne ko nang ko réeral mooy day dem réeral ko mooy mooy dañ koo jox ndigal ne ko réeral ko hmm. loolu tëkku la mooy gis nga boo boo fi boo fi mooy def ba réeral ko boo ñëwee di nga am solution bu loolu it ci noonu la yonent mi alayhi salaatu salaam ne ku ragal ku ku ku rusul ku rusul kenn ku rus defal lu la neex defal lu la neex hmm. mais mooy boo boo continuer noonu yàlla li ñu rëq ndigg waajooju kon euh, mooy dundal xol yi moo leen di rey tamit li Yaxya man lii lan am na num ko euh, da koo def ngir mu dund képp koo xam dafa nekk ci lu leer muy li yàlla digle waaye mooy nag fépp koy julli nag yàlla yow yow yow yàlla leeral na sa xol mooy dundal na sa xol mais nag xol day am ay feebar yoo xam ne day gaaral doomu aadama bi jullit bi ba faiblesse su ngëm yàlla daal di koy jàpp léeg-léeg moo tax bu demee ci conférence wala yu mel noonu dégg fa waaraate wu am solo yim doon def ci bon yëpp bu ñëwee ci saase da koy bàyyi mais bu fa gëjee wala gëj a dégg yooyu mu commencé ndànk-ndànk bi reprendre ses mauvaises habitudes bu yàggee nag bàkkaar xam nga yonent bi alayhi salaatu dafa ne nit ki saa bu defee bàkkaar malaaka day malaaka buy topp ci mooy xool bi dama mel ni feuille blanche bu weex tàll immaculée d'une blanche immaculée mu ne nit ki bu defee ñaaw téef boo xam boo ñaaw téef malaaka bi day topp topp bu ñuul ci xol bi comme papier bu weex rek mu def ci benn fond bu dee dafa tuub mu effacé bu dee nag tuubul bàyyi noonu di defi bàkkaar di cumuler nekk un cumulard et un multirécidiviste avéré kooku bu boobaa day mujj mu ne day kooku day mujj ba mbir mi day day dem ba mu muur xol bi complètement ba boo xoolatee kayit gu weex bi da ngay foog ne lii këyit gu ñuul la mu ne ñooñu nag la yàlla naan kallaa bal raana ala qulubihim maa kaanu yaksibuun ñooñu ñooy ñi nga xam ne dafa xomaat ci seen xol yi ak ak rey na moo ci dugg mooy weñ feer yi nga xam ne buñ ko dugalee ci suuf bu yàggee ci suuf ruuy bi jàpp ko ruuy bi jàpp ko ba ñoon muy mel ba dangay foog ni mais lii du feer bu dul woon forme bi doo xamante ni lii feer la mu ne ñooñu seen xol yi noonu la ci seen bàkkaar yi mel fan la jóge maakaanu yegg si buun li nga xam ne ñoo ko doon fàggu ak seeni loxo wala ak seeni tànk kon buur yàlla yox yii mooy dundal yàlla na dundal suñuy xol waaye wa yumiitu kon mooy rey xol yi mais tamit lu dund moo ko dundal comme gàncax yi comme euh, saison pluvieuse yi Sénégal jamono yi ñu ngi koy waajal mm. boo demee àllub kajoor bi wala àllub bawol beeg ainsi de suite ñooñu jamono yi boo fa demee àll bi boo taxawee lu dul kàdd yi ak yooyu doo gis verdure loolu rek te kàdd yi yu bari seeni xob wadd na wala sexew yeeg garabu sexew yeeg yooyu ak ngeer yi waaye il suffit nawet bi ñëw un mois bi mu tawee balaa semaine bee jeex boo fa demee nga gis fépp vert. maa ci seen gàttal bi ndax lan. Euh, ndax moom mooy ne. Euh, euh, yàlla moo dundal loolu suuf soosu. Mm-hmm. te yàlla nee Allahu. buur yàlla de. mooy dekkil xol yi ginnaaw bi ñu deewee yatawaffal mooy dee mooy rey bakkan yi mooy mooy rey bakkan yi bu ñuy dund bu ñuy bu ñuy nelaw mooy ne buur yàlla noonu loolu la dëkk foo mooy àddina bi yépp loolu la dund dee te loolu tamit moom la ci ñi ak rab yeeg lépp loolu la mooy bés bu nekk am na yuy dee bés bu nekk am na yuy dund yooyu yëpp buur yàlla di ñu fi wat kàttanam mooy maay def mooy nga gis contre yi dund ak dee ni mu contre contre yàlla def ko ci même seconde bi même tierce bi mu xewandoo kii dee léegi bi muy deewe am na ko juddu léegi ci saa si kon yox yii kat buur yàlla mooy dundal hmm. wa yumiitu mooy rey wa huwa te moom buur yàlla moomu nga xam ne lépp lu ci asamaan yeeg suuf yi ñoom lay sàbbaal ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko man la ndax allahu buur yàlla moom maalik la qaadir la qaahir la mooy moom moom ba pare tëliwul dara tamoo noot ñépp nag buur yàlla lépp la man moo tax ca suuratul baqara waaja romboon kii ba euh, euh, euh, dëkk boobu na le aw kalladi marra ala qaryatin wa hiya xaawiyatun ala urushiha qaala anna yuxyi hadihi llahu ba'da mawtiha yàlla daal di koy rey ginnaaw bi dekkil ko mooy dafa romb benn dëkk boo xam ne dëkk bi Mm-hmm. habitants yëpp a dee. E, ba dëkk bi daanaka. Mm-hmm. commencé bi ràpp. buntu yee kër yee yooyu ngelaw yi rek ka fay defati. Mm-hmm. ak ak vent yi. vent yi daal ak poussière yi ñoo fa di buumati buumati. mu romb ni nii. dëkk bi moom is naka la ko yàllay dekkilee ginnaaw bi mu deewee ba mel ni buur yàlla bëgg ko jàngal Euh, nan la processus boobu di demee mu rey ko moom mu nelawloo ko rey ko demal may ko ci seen gàtt yi hmm, daa may ko génneel gàtt yi ak mbaam ba mu yoroon attends mu jox la gàtt xaaral xaaral kaa euh, foral foral wadd na hmm, gàtt Seydina Seydina Zakaria moom tur bu neex la yor. waaw waaw ah may may ko may ko. may ko. voilà. xanaa mm. xamoo mooy Seydina Zakaria may ko. <laughs> kaafha yaa ayn saad dikru rahmati rabbika abdahu zakariya id naadaa rabbahu nidaan xafiya suratu maryam moom la commencé zakariya moo yar yaay eh, sayyidatu moo ko yar te mooy eh, eh, bàyyi saydina yaxya yonente yàlla yaxya mooy papa zakariya hmm. isnaadaa ba mu woowee ñaan boroomam nidaa an xafiya bu suufe ndax ba mu duggee gis sayyidatu Maryam fi mu ko fi mu newoon ci kër gi bu demee gis ko mu yor façon fruit yoo xam ne amul ci dëkk bi mu ne ko foo jële yi mu ne ci yàlla yàllaa ma ko moo ko jox newu fa di ma soxare waaye man yonent bi ma doon kii du yonent ba pare di am yii mu may jaax ndax yonent du ñaan boobu ma la yonent bi mais nit nit nitul simple pour <laughs> normal sax yooyu du ko dugg yàlla ne moom deful lool waaye booba hunaalika daa zakariya rabba foofu noonu bi ko sayyidatu maryam waxee lool alayhi salaatu wassalaam mm. ne lii kat ci yàlla lu jóge mm-hmm. annaa laki haada lii foo ko jële maryam mu ne ko min indillah ci yàlla la jóg yàlla ne foofu la Zakariya Seydina Zakariya rabbi alayhi salaatu wasalaam ñaane boroomam comme que moom dafa yàggoon amul doom mu ñaan boroomam pour mu may ko moom mi may kii nga xam ne mu ngi loo xam ne amul amul du saison wam te amu fi moom mi ko may kii kay man du ma jombale sama bopp ñaan ko ak lu ma mage mage mage mu may ma doom mu may ko doom joo xam ne nee na ko mm-hmm. euh, doom la joo xam ne avant moom kenn tuddul woon noonu mooy première personne nit jinneeg malaakaak lépp ku tudd noonu mooy premier mooy yaxya ah, te yaxya li muy tekki hmm. xam nga ñu ngi gis sànq borom bi ne yuhyi wa yumiitu mooy dundal hmm. te mooy rey ah, yaxya mooy mooy ci xay la a mooy dund ah, voilà yaxya mooy koo xam ne kuy dund te xoolal li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax nee na yawmal qiyaam dee mm. dee mm. Hmm? picc mm-hmm. lan bëggul ah. ah, <laughs> mu ne yawmal qiyaam mm. euh, dee dee dee gi ñu xam nga xam ne mooy foudroyer ñépp waaw waaw tout le temps nga dégg léegi di fi gën a bari ak actualité ak yooyu ak attentat yeeg kii yi daanaka nga toog ak avion yu këpp yeeg. mooy nga toog te waxuñ la ay 200 morts. Hmm. ci semaine bi wala lu ko ëpp fuuf sax. Hmm. loolu c'est rare. Hmm. semaine bu romb nii te amul minimum ay 200. wala jëm kaw. loolu c'est rare. mu ne dee googu noonu. yawmal qiyaam yàlla da koy def forme am xar lay nekk xar mu rafet. <laughs> lay nekk. après mu ne kii rey dee ki koy rey mooy Seydou Yaxya Seydina Yaxya ah. moom mi tudd dund ah. mooy rey dee ah, ba pare ñu ne waa àjjana dañ koy wan waa safara ak waa àjjana ne leen ndax xam ngeen kii buñ ko xoolee ñépp a xam ne même forme bi ko yàlla jox xar moomu ah. mu rafet moomu ndeke mooy tiitloo nit ñi mu ne ndax xam ngeen mm-hmm. yéen waa àjjana waa safara est-ce xam ngeen kii ñu ne waawow kii kay mooy deemu kii kay ah, bañ koo xam <laughs> mu ne leen nag ah. foofu la ko si Seydina Yahya alayhi salaatu wasalaam tërale rendi mm. ba pare nag mu ne comme que dee amatul mu ne nag ñi nekk waa àjjana mm. xuluudun fala mawt fi ngeen di sax amatul amatul dee mm. yéen waa safara tamit xuluudun fala mawt fa ngeen di sax amatul dee ndax deewu ngi dee na moom te Yaxya <laughs> waaw moo koy rey et ah, moo xam ma ne moom tur bu reex neex la ah. war Seydi Zakaria loolu ak seeguñ ci suuratu Maryam ak suuratu Ali Imran ak yooyu kon mu ne yox mooy dundal wayu miitu mooy rey wa huwa tabuur yàlla ala kulli ci lépp qadirun ko man la de huwa moom buur yàlla al mooy ki jiitu mooy ki jiitu bi alayhi salaatu wasalaam nee na allahumma anta al awwalu fala qablaka shay xadis bu nekk surat eh, imaam imaam saxiix imaam muslim mu ne hmm. allahumma e ab ñaan la yow sama borom antal awwalu yaay ki njëkk ki njiit bi dara amul yaay ki fi njëkk nekk-nekk gi njëkk mooy buur yàlla de toute façon bu ñu naan nekk-nekk sax yàllaa tax ñu wax ndax yeneen yépp moom mooy waajidul wujud mooy ki fi amal li nekk nekk yépp moom moo ko fi def mu ne ko anta yow buur yàlla al awwalu yaay ci njiitu fala qablaka shay amul lu la jiitu woon ndax yàlla dara jiitu woon moo tax fii moom lay wax nii ne huwa moom buur yàlla moomu nga xam ne moom la li ci asamaan yeeg suuf yi di bàkk di ko deñal lépp ñaawteef ak lu dul loolu mu ne moom al mooy ki jiitu wal aaxiru mooy ki mujj non seulement moo fi njiit mais mooy mooy ki mujj tamit te loolu nekkul ne yàlla day bàyyi ba ñépp jeex mu door a nekk ki fi mujj déedéet ni mu nekk ki fi jiit la nekk ki fi mujj en même temps amul ko tàmbali amul fin boo euh, tax mu ne ko ci ñaan boobu allahumma anta al awalu fala qablaka shay wa anta al yaay ki mujj fala ba'daka shay sa ginnaaw mooy bu ñépp jeexee yow yaa fiy des te après yow kenn du fi ne moom la naan limanil mulkul yow nga xam ne léppay dee malakul mawti miy reyaade sax day dee euh, Seydi Jib Seydina Jibril Mikaayil Israafil malaaka ñépp koy kullu mawtin kullu nafsin zaa'iqatul mawt léegi bakkan bu ne moom foog nga mos li ñu naan dee da nga koy mos <laughs> lu ñuy mos moom dama mel ni jafewul ah naqariwul waaye dañoo ko mos waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na sukuraatu kuy dee day yomb ku ko jullit bokk ak yéeféer nag moom ab sukuraatam day metti ndax malaaka yi buñ ñëwee dañuy biif ruux euh, nga xam ne bakkan bay dellu fa mu jóge woon kooku mooy ki nga xam ne mooy ki gëm yàlla yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya gisoon nañ ko ci suuratul fajr kon ginnaaw après buur yàlla ginnaaw yàlla amul amul ginnaaw avant yàlla amul avant mooy moo fi jiit comme ni nga xam ne noonu la nekk ki nga xam ne moo mujj moo tax li wolof yi naan lu dul yàlla neen la te léppay jeex euh, lu dul yàlla neen la wax nañu dëgg moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ba ne ki ki gën dëggu ci poète yi wax waxu poète bi dina dëggu mooy waxu Labid bi ab saxaaba la mujj na tuub mais grand poète la woon avant l'islam di ñëw mu ne ala kullu shay'in ma xala baatilu mu ne alaa waawi alaa yëgoo ma yëgal la kullu shay'in bépp mbir rek maa xalallaahu bu bu génnee yàlla loolul yàlla rek baatilu neen yenent bi alayhi salaatu wasalaam ne lii mooy dina dëggu ci lu ab poète wax mooy loolu la buur yàlla al awalu moo fi jiit wal aaxiru mooy kiy mujj wa zaahiru mooy ki feeñ mooy ki noot ñépp moo tax mu ne ko ci xadiis boobu wa anta zahiru yaay ki noot mooy alxaalibu ki noot nit ñi fa laysa fawqaka shay yaa noot ñépp amul kenn ku la noot mooy ne li yàlla bëgg amul kenn koo xamante ne nii dina fexe forcer ko ci lenn walla ji dara hmm. te ku mu bëgg a duma nag kenn bu ci man dara te buur yàlla nag dara umbu ko laa yaxfaa alayhi shay'un fi fi laa yaxfaa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa amul dara lu nekk ci kaw suuf wala kaw asamaan loo xam ne dafa nëbbu buur yàlla moo tax fàttewul kena ah. te buur yàlla kon mu ne wa zaahiru mooy ki feeñ eh, àddina bi àddina bi euh, day tegtale nekk nekkub yàlla kaas euh, mooy nekk tey fii lépp day teg day wane nekk nekku yàlla waaye nag malheureusement ñun nit ñi ëpp ci ñun mooy ne duñu toog sax di xalaat loolu mais mu ngi mel ni bouteille bi bu ma koy xool nii dafa mel dafa taxaw naan waaye xoolal ci man yàlla waay mooy ne moom daa am ko ko fi def te le fait mu nekk nii day wane ne kattamu buur yàlla mi nga xam ne moo tax moom mu nekk moom ci boppam ak xéewalam ngi nga xam ne mooy moom mi moom mi dundale moom mi nga xam ne mooy wàcce taw ba ñu mën a am ci bouteille bi ndox mooy lépp boo ko remonté moo tax euh, boroom xam-xamu suluk euh, radiyallahu anhum ñu euh, mbir nit ñi dafa am ay catégorie dafa am ñoo xam ne ñoom bu ñuy xool nii ci ci bu ñu xoolee mbir muñ mën a xool lu ñu mën a xool ñoom duñu ci gis yàlla lu dul après affaire boobu mooy il faut dara xew ba romb ñu naan ci yàllaay karim wallaay xoolal ma mbooloo mi yëpp nga xam ne bokkuñu judd bokkuñu sax ay nationalité buur yàlla dajaleen rey leen benn bërëb buur yàllaay karim mooy ne kooku dafa nan la gise yàlla après action bi hmm. am ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee am mbir nii ñoom ñoom dañ koy gisaale ni koy gisee lañuy ñuy gisaale ne lii lañuy ñuy gisaale kattanu yàlla ak ak turu yàlla yeeg ak meloom yi ci doon attribuam yi ak affaire bi même temps am ñi ñi ñi fee ñi ñi raw nag te gën a te yàlla gin leen a baaxe mooy ñi nga xam ne ñoom lépp lu ñu gis bala ñu koo gis la ñuy gis yàlla d'abord mais gis yàlla tekkiwul ne yow yàlla daa nekk yàlla ngay loolu kenn waxu ko loolu ñu xamul daraa koy wax koo muy wax loolu xamal ne xamul dara loolu taxul ñuy wax. voilà mooy loolu di di di di di man-manam yooyu mooy feeñ ci nekk-nekk yi asamaan yi moo tax ku xam yàlla ñi euh, euh, dëgg mooy ne yow xam nga nit ñi. yi ordinaire mooy dañu jàpp ni yii nii ay asamaan ak suuf dafa ordinaire ndax dañ ndax ci lañ juddu di ko fekk yaa ngi koo gis. alors que loolu moo ndax dañ koo miin mooy feebaru miin. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wa anta zaahiru wala fawqaka shay yaay ki noot ñépp te amul kenn ku la féete kaw. mu ne kon buur yàlla venge boo xoolee yii nii muy wax nii ay ay la mooy kii kii yox yi mooy dundal wayu miitu mooy rey al awalu mooy ki jiitu al aaxiru mooy ki mujj hmm. al zaahiru mooy ki feeñ al baatinu mooy ki nëbbatu ah. hmm. mooy ne buur yàlla gis nga ni mu feeñe ci lépp nga man xam loo nekk nga mën a xool mu lay tegtal yàlla noonu tamit la nëbboo ndax doo gis ku la ne man mii de gis naa yàlla ma <laughs> ah. yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gis boroomam ah, ah, mu ne kon buur yàlla kon wa zaahiru mooy ki feeñ mooy ki noot wal baatin mooy ki nga xam ne moo nëbbu tamit wa huwa yàlla bi kulli shay'in ci lépp lépp alimun ku ko xam la gis nga man-manu yàlla xam-xamu yàlla amul limite amul limite mooy ne li ñu li li mu wax ci suuratu yuusufu alayhi salaatu wassalaam wa fawqa kulli dhi ilmin alim kaw boroom xam-xam bu ne am na ku la gën a xam loolu mooy la ngay gis di waajuy balballu ku ku fi nekk di kii rek am nañu la jàngal di banaan président bi ay ay léeg-léeg professeur am a ngi fi wala waa yi nga nañ domaine sàngam moo ko man ba am prix Nobel ñi ko jàngal a ngi fi en général te tamit tax nga am pris Nobel tekkiwul ne sax yaa fi ndax am na ñoo xam ne man nañ lu raw lool mais amuñu moyen breveté ak tamit déposer lu seen seeni kii ak tamit seeni étude ñu koy feeñal mais buur yàlla amul xam-xamam amul fu mu yem wa huwa bi kulli shay'in lépp lépp alimun ku ko xam ba léegi muy wax buur yàlla moom nga xam ne moom la ubbee saar bi ne moom la li asama li asamaan yi suuf yi di sàbbaal mu ne huwa buur yàlla moom ba léegi xoola huwa huwa huwa huwa tout court day junj borom bi subhaanahu wa huwa mooy buur yàlla alladi mooy ki nga xam ne xalaqa moo bind assamaawaati asamaan oh, indil asamaan yépp moo leen moo leen moo leen nekkal hmm. moo bind Mm-hmm. li nekk ci asa moo bind asamaan yi mm-hmm. xalaqa samaawaati wal arda ak suuf si mm-hmm. waaw dama ci juróom benni fan summa ginnaaw gi stawaa mu yemoo alal arshi ci yemoo ci arash tekkiwul ne da cee toog ndax yàlla du toog du koor buy toog arash day symboliser nguurug yàlla gu yaatu day symboliser euh, mooy day symboliser nguurug yàlla gu màgg muy arash xam nga moom la mu naan buñ naan ah ne moo bind asamaan yi ak suuf yi ci juróom benni fan ginnaaw gi mu daldi yemoo ci arasham ya'lamu moom buur yàlla moom moo xam mm. maa yaliju fil ardi lépp loo xam ne day dugg ci biir suuf si taw biy jóge ci biir asamaan di dugg ci biir suuf buur yàlla xam na ko mais lépp luy dugg ci biir suuf si lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti buur yàlla xam na ko yàlla mu moo xam maa li nga xam ne yaliju fil ardi mooy dugg ci suuf si wa maa yaxruju minha ak lépp luy génn ci suuf n'importe quel trésor bu nekk ci biir suuf te di ci génne ak li nga xam ne ci gàncax yi nga xam ne bu tawee ba pare lay day génn yooyu yëpp buur yàlla nee na maa xam liy dugg ci suuf si mais maa xam ni ciy génn wama yanzilu minas sama li nga xam ne lépp luy wàcce ci asamaan ci wërsëgu nit ñi ndax moo ne wa fi samaa'i rizqukum wama tu'adun asamaan biir asamaan yàlla nee na seen wërsëg fa ne ak liñ leen dig yépp ajjana ak safaraat yépp yàlla nee na mu ngi ci asamaan wa fi samaa yi ci asamaan rizqukum la seen wërsëg nekk moo tax wërsëg kenn du ko kenn kenn kenn du ko ut teg ko ci mooy yàlla ndax yàllaa yor wërsëg nga ne man bala ma ko jote li muy joxe dama koy mooy d'abord mu doon ma jox loolu loolu dafa contradictoire walillahi almathalul a'la manuma ne eh, saay dëkk bi nag état bi état bi moo fiy joxe moo fiy recruter. waaw waaw état bi rek moo fiy recruter. amul privé comme pays communiste yi léegi man ma ne euh, pour ma am salaire ni may def mooy damay teggi damay damay violer loi wu état bi ba pare après ñoom dinañ ma jox salaire xam nga lool lool lool mooy man da moo tax it wërsëg kenn du ko ut ci mooy yàlla manoo ni damay ut wërsëg léegi damay jaayi sàngara ngir ngir bari déedéet kooku mu ngi mel ni ki ne man damay viole lu wu état bi yëpp mais moom rek kama man a jox salaire ci eh non non non wàcca déedéet déedéet yaatanu mu ne moom loolu la waajoo yi di nirool kon wërsëg kenn du ko ut ci mooy yàlla ay nu ngeen ko amee baax na déedéet mbir mi du loolu mu ne kon moo xam wamaa yanzilu min as-sama moo xam liy wàcc ci asamaan yi ci wërsëg mais ci xays muy taw yi ak malaaka yi nga xam ne dañuy jóge ci asamaan yi di wàcc par jour ak malaaka yi jóge ci suuf di yéeg maa yaxru maa yaliju fil ardi wa maa yaxruju minha li fi génne di dem ak liy jógee ci asamaan di wàcc yàlla nee na loolu lépp maa ko xam mu ne nag woowu wa maa fii fiha ak tamit li yéeg jëm ci asamaan non seulement moo xam liy wàcc jóge ci asamaan tukkee fa di ñëw mais tamit moo xam li li nga xam ne mooy dugg biir asamaan di fa yéeg wa huwa te buur yàlla moomu maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen man di tollu loolu nag du ànd kom man ni may àndeek sama benn waay wala benn nit du loolu de wala ñu naan comme ni weer wi àndeek kii du loolu ndax yàlla da weer wi nekk nekk la te yàlla du mooy ne weer wi ab koor la ab lu ñu bind la alors ki yàlla amul loolu mooy ne buñ naan yàllaa ngi ñépp wa huwa ma'akum aynama kuntum mu ngi ànd ak ñoom mu ngi ànd ak yéen nit ñi fu ngeen man di nekk mooy ne rëccu ngeen xam-xamu buur yàlla rëccu ngeen ak gisam amul fooy mën a dugg ba naan tey nag ah fii nag moom nekk naa ci zone boo xam ne yàlla nag moom moom moom moom moom moom moom fii bokkul ci domaine am loolu loolu ak te tamit yàllaa ngi ànd ak yéen ci di leen dimbali ndax kat kullu yawmin huwa fi shar bés bu nekk buur yàlla mu ngi ci dër mu ngi ci dara deñul boobu ba léegi di nekk ci li muy def yoo xam ne yu muy feeñal ak jëf yoo xamante ne ni tout temps buur yàlla di wane boppam ngir nit ñi mën koo xam mais nag malheureusement walakin akthara an-nas la ya'lamun lépp ci nit ñi xam mu ne kon mu ngi ànd ak yéen fu ngeen man di nekk wallaahu te buur yàlla bima ta'maluna basir li ngeen di jëf lépp mu ngi ciy teg bët mooy mu ngi koy gis bu kenn foog ne def nga du ko rëcc mu ne moom buur yàlla moom ba léegi lahu mulku samaawaati wal ard mu waxaat li mu waxoon ca deuxième aaya ba lahu ñeel na ko moom buur yàlla moomu mi li ci asamaan yi suuf yi di sàbbal maa mulku samaawaati ñeel na ko moomeelu asamaan wal ardi ak suuf moomeelu asamaan yi suuf yi wa ilallahi te ci buur yàlla turja'u lay dellu al umuuru mbir yépp jëfu nit ñi comme que na li ngeen di jëf yépp mu gis kon nag na ngeen xam ne wa ilallahi te ci buur yàlla turja'u lay dellu al umuuru jëf yépp non seulement jëf lépp lépp moo tax ku dee rek ñu ne fu mu jëm yàllaa ko jëlaat moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat te manuñu lu dul nag di ko ci sant ndax boo nee di protester sax mën na laa yóbbaale <laughs> yàlla rek rek rek mooy mooy mooy mooy rey nit ñu bari ci fan yi mm. ba pare ñu koy sant imaginez jaam bu defoon moroomu jaamam rayal ko famille am est dina ko sax kooku bu dee dëkk bi sax amul peine de mort ñu ngi ko perpétuité waa ji bu ko mënee jekku da koy rey hmm. yàlla daal hmm. ah, ah. mu ne hmm. kon moom de buur yàlla moom moom rek a mel noonu mu ne mu wa ilallahi te buur yàlla ci buur yàlla lay dellu turjaaw al umuru bi yépp ci yàlla lay dellu jëf yi moo tax mu ne ilayhi même xam-xamu allaaxiraat lépp ci yàlla lay dellu moom ilayhi yuraddu ilmu saa ci moom lañuy delloo xam-xamu yawmal qiyaam waaye ci moom la jëf yu baax yi di dem ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-saalihu yarfa'u ilayhi ci buur yàlla eh, yas'adu lay yéeg jëm day jëm yéeg alkalimu tayyib mooy wax ju baax muy kalimatu laa ilaha illa allah yu mel ni ñoom muy kàddu gu baax kàddu gu baax gu ne buur yàlla da koy da koy da koy taataan moo tax mu ne ilayhi ci moom yasadu lay yéeg jëm alkalimu baat yi nga xam ne tayyibu mooy bu baax te nee na masalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha fis samaa asluha asluha thabitun wa far'uha fi salam mu ne misaalam exemple kalima baat boo xam ne bu tedd la te te te te baax day mel ni garab boo xam ne il est bien enraciné ci suuf ba pare nag di jëm kaw branche yi ak garab gi ci kaw ñu di dem ci asamaan si ba pare nag tu ci ëpp la mënu ko ubbi bàyyil hmm. muy jox muy jox muy joxe garab boobu di joxe meññ ñi téefam hmm. saa su ne lépp nag di jaar ci hmm. euh, ndigalu boroomam kon buur yàlla lahu ñeel na ko wa boobu ñun ci buur yàlla lay lay de ilayllaahi turja'u lay dellool umuuru mbir mu ne buur yàlla moomu ba léegi lii lépp dalay wan ay kàttanam fi mu toll ak ay xam nga kàttanu yàlla kenn mënu koo nat mais dalay wan li mu def ndax boo gisee lool nga mën a nit ki mën a dellu xam ne nag ah lii du nature bee fi def boppam ndax kenn wu nga ñëw sa kër ñu braqué ko nga fekk ñu tëj sa nga liggéey yi tëj sa kër nga dem fekk yow ñu cambriolé la kenn nanguwul nga ànd ak sa sa benn xarit ngeen ubbi rek gis loke bi di nga laal rek ubbeeku nga ne mais dugg ndànk di xool gis ñu yóbbu écran plat bi xool micro-ondes bi ñu yóbbu yow daal daanaka loo xool rek montre yi lépp ñu yóbbu est-ce que kooku danaa nature bee ko def danaan nature bee ko def ate bi bu duggee kër këram fekk loolu danaan nature bee ko def. waa ji bon jaar na. voilà <laughs> waaye toj na sama kër. waaw. <laughs> ba pare dem porter ji plainte. Hmm. woo police judiciaire ñuy jëlay empreinte. mais pourquoi loolu yow nangu woon eh, eh, lii nii. Hmm. Euh, nature bee ko fi def léegi suuf seeg asamaan seeg suuf si ni mu compliqué defar. Ah. nga ñëw ne lii nature bee ko fi def. Ah, mi ngi. kuy nature bi c'est ça c'est la loi de la nature. non dañuy font ñoo ko tey. ndax lu nekk lu nekk am na lu ko fa nekkal. loolu mënoo koo topp boo ko toppee topp il faut mu am koo xam ne moom moom ak nekkam dafa jiitu te soxlawul ku ko nekkal sinon du am sens ndax tout le temps day day répété wu kii lii wa ko fi nekkal lii il faut à un certain moment mu arrêté wu am ci koo xam ne ci moom lay yem te kooku nag mooy yàlla kon wa ilallaahi ci buur yàlla turja'u lay dellal umuuru bi yépp buuba fais attention les vers. mu ne buur yàlla moomu yu nga xam ne moom lay sàbbal li ci asamaan yi ak suuf yi mu ne yuulijul layla fi nahaar wa yuuliju nahaara fi leyli wa huwa alimun bi daati sudur mu ne moom buur yàlla moomu yuuliju leyla fi nahaara mooy dugal guddi naxaar yi ci bëccëg mooy jour day nekk nga jekki ni muy ni jour biy demee guddi gi di ñëw léeg-léeg sax doo ko seetlu da ngay jékki-jékki nag i nii timis jot na commencé na guddi buur yàlla ne maay def lool wa yuliju nahaara fil layl naka noonu lay def contraire bi nga gis guddi jot jékki nga fajar bi kii nga jékki rek mu commencé leer buur yàlla ne maa def lool wa huwa tabuur yàlla moomu def lii lépp alimun mooy aji xamaakoon bi zaati suduur li ci dënn yi amul dara lu ko nëbb nit manoo magu yi magu yi def lu la neex ba jàpp na yow buur yàlla am na yum yëgul comme la gaaya waxoon ca xadiisu Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne ijtama'a 'inda al-bayt qurashiyaani wa thaqafi aw thaqafiyaani wa qurashi mu ne dafa daje dafa dafa dañu daje ñaar ñetti nit dañoo daje daje Kaaba ga zaadahallahu tashrifan wa takriman jamono yonent ci alayhi salaatu wa fekk mu ngi màgg euh, ñaar ñi léegi mu ne ñaar ñi soit ñenn ñaar ñi ñaar ñi ci waa Quraysh mooy waa Makka lañ bokk wala ci waa Saqif waa Saqif mooy Taif Taif foofu léegi biñ tegee léegi lan lañ doon discuter kenn ci ne mais ñun bu ñu waxee xool ko xool ko. ñu doon discuter est-ce que bu ñu waxee ndànk yàlla dinañu déggam déet nga xam ni ñuy wax. keneen ki ne waaw yàlla kay dina mu ne ko waaw bu ñu waxee ci kaw dina ko xam mais est-ce que ñu waxee ci suuf dina ko xam ñoom ci yooyu lañ doon discuter. Hmm. suñu boroom wàcce wa ma kuntum tastatiruna an tas an. wa ma kuntum tastatiruna an tashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin danantum anna allaha laa ya'lamu kathiran mimma taf'aluun dhalika dhannukum alladhi danantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min alxaasiriin la ta'maluun au lieu de taf'aluun mu ne ñoom bi ñuy discuter suñu boroom wàcce aaya ni wa maa kuntum te yéen masu ngeen yaakaar an këne yàlla di mu ngi doon na seede kàcc mooy seen jëfi kàccoor yi ngeen di def pour yéen yàlla yëgu ko woon ndax ñoon dañu réere yàlla ba pare ngeen foogoon ni buur yàlla seen loxo yi ngeen doon defee di defee di jële yëfi jàmbur ak tamit di tooñ nit ñi ak seen tànk ngeen doon doxee seen xel yi yooyu yëpp da ngeen a jàppoon ne ñoom duñu leen seede contre bi euh, euh, ak seen der yàlla ne yéen seen njort lu bon lool ngeen amoon ci seen borom que ne yëgul liggéey géej riir bari na ñoo xam dañuy jàpp ne mooy ne mbir lu ñuy wax ah. am na ñoo xam ne ñoom dañuy taxaw ne yàlla amul xamul lii riir wala mu amee xamul lii xew fa am na nag nit ñoo xam ne waxuñu ko ci làmmiñ mais seeni jëf mooy wane ne loolu lañu wax euh, te nag yàlla boo ko doon buñ ko doon teewlu saa su ne nit du du masa def lu yàlla tere ndax kat bu ma demee bay jël lu ma moomul yàlla ne ma fa in lam takun fa innahu yarak xamal ne yaa ngi jële fi jàmm bu dee ne yow gisoo yàlla xamal ne yàlla bu mu lay gis boobaa ma bàyyi mooy doo doon teewlu di def muraqaba di fuglu yàlla ci suñuy mbir bu boobaa loolu moo baax mais wa qalilun ma hum ñooñu ak ñoo néew ndax kat tentation yi dafa bari ci kaw suuf iblis daal di fay jaaraale di liggéey ah, waaw jëlal kenn gisu la wala ah, affaire bi sax du sàcc ah. waa ji moo ko fi bàyyi te yow mm. yow jàng nga ñu ne mm. euh, am na yenn yoo xam ne bu ñu ko dencul boo ko jëlee du sàcc mm. fii nii du denc te pourtant denc la ak ñu man di demee nga xam ne alalu jàmbur lu muy ñëw jëm si la ñu ne la noonu buur yàlla ne yéen na a foogoon ne yàlla xamul lu bari mimma ta'malun ci li di jëf kon nag buur yàlla wa huwa moom aji xamaa koon la bi zaati suduuri li nga xam ne moo nekk ci dënn yi xam naa dañuy yem noonu tey insha kon partie bi lépp dañu doon tekki lan kan mooy ki nga xam ne moom lañuy ñuy sàbbaal ci asamaan ak suuf wan ñu ay jëf yoo xam ne moom la def ñu ciy teg suñu bët ngir ñu mën a dellu ci moom moom lañu jeexal nii bii di ñëw insha allah ñu continuer fi mu naan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fii